watu gu yonent bi sallallahu alayhi wasallam watu woon bi nga xam ne ci la sànni jamra yi ba pare te Ma'mar ibn Abdillah radiyallahu anhu daldi woon koy daldi woon koy wat mu daldi séddale karaw gi jox ko seydina abu talha zayd ibn sahl al ansaari yu di bàyy jiitlewu seydina anas ibn maalik radiyallahu taala wa ar wa ardaahuma mu jox li ci ëpp seydina abu talha ginnaaw ba mu ko joxee bu ndejoor bi ne ko mu séddale ko bu càmmoñ bi mu daldi koy jox ñoom seydina abu talha lool moo tax njabootam ñu yoroon karawu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu nag kelk générations lañ ci teg rek loolu daanaka gisatuñu ko waaw ay karaw yu ndawaleen ci dese woon ba ni nga xam ne noonu lañ ko gisatu loolu nag bokk na ci liy gën leeral la fausseté ñàkk saxuk loolu ñuy wañ ne ci réseaux sociaux yi ay quelque karaw ak jaaseeg dàll naan lii mooy karaw moo doon karawu yonent bi sallallahu alayhi wa lii moo doon dàllam moo doon jaaseem kullu hada laysa bi bi bi saxiix lii lépp dara wiru ci loolu lépp dara saxu ci waaw nga gis nit ñi yéemu masha allah ñenn ñi dugg yi ay trans ak kullu hada la yooyu yépp warul mooy lool ñuy wane naan karaw yonent bi alayhi salaatu salaam mu ngi turki xaw ma fan ak yooyu fii lañ ko def ak gaa yi garder ko précieusement loolu moo amul loolu moo saxut ñi ko amoon seen famille ci génération yu yàggul rek da gi karaw yi gisatuñu ko woon léegi nag nan la ñuy mën a ñëwee naan ñun ñun ñuy saxal karaw boo xam ne ne lii mooy karaw yonent bi alayhi salaam bi ci yéemu li ñu war a yéemu kay te war cee ne mooy njàngaleem li nga xam ne leeru ñu ci yéemoo ko tombé trans hein ñii di daanu yësi parce que gis nañ nee nañ mooy karawu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci loo xam ne dara saxu ci mais li sax ci moom muy sunnaam sii ñu ne ko fi dégg ni dege waaw waxuma la rek yi nga xam ne moom la fuqaha yi naan lii sunna la mais yi nga xam ne farata la sax ñoo ko dàqa rey gisu karaw di ci yéemoo ko tëb di wane suñu mbëggeel guñ sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam déedéet loolu du du du signe de waaw saxalal bala ngaa yéemu bala nga yéemu ci dara na sax ne am na waaw mooy bari na yu ñuy yéemu yoo xamante ne mooy dafa saxul dafa amul sax waaw yoo xam ne dañ koy nettali naan diw ko jële fii diw lii mooy téereeb diw bi alors ko loolu saxul ne téereeb diw la kitaabu tafsir bu al imaam ibn Abbas radiyallahu anhu gaa yi jàpp ne yor nañ tafsiru Mawlana ibn Abbas loolu wérul ah Nahjul Balaaga du waxu Seydina Ali radiyallahu anhu gaa yi ci la ñuy nekk yéemoog naan ndeysaan xoola xikam yu mag yi. ma ne Seydina Ali ibn Abi Taalib Abul Xuseyn wal Xasan Abu Turaab raabi'u xulafaa ar-raashidiin al masula wax loolu. du ay waxama ci ne mooy ñun dañu topp ci yooyu nga xam ne eh, ci yooyu lañuy nekk di ci sonn nga gis gaay yi ñu koy tasaaree dina ko gaaw di yónni waaw sallu ala nabi ah kay naam nusalli ala nabi insha allah allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ñun dañ koy def mais di di di di partager di yàkkamti ci yooyu te njàngaleem partageel xadiis partageel innamal amalu binniyat boo da ngay rek li sax doo ko partager partageel loolu waaw yaa ibaadi yu mel noonu nga dem di ci partager lii sax na nga dem eh, nga partager yooyu mais fi lañ koy bàyyi de mel ni gisuñu yooyu ci ay kaawa yu ñu génnee ay jaas yu ñu génnee fëleeg est-ce que bëñ bokku ci woon non foogu mais teg naan yi yonent mi aleyhi salaatu mooy vraiment vraiment day wane day wane fi nga xam ne léegi noonu la noonu lañ toll quoi jullit ñi léegi waaw bu dee ne yonent bi aleyhi salaatu salaam est-ce buur yàlla dañu ne <laughs> wër leeni karawam ak jaaseem ngeen téye ci déedéet laqad ja'akum min allahi nuur wa kitaabun mubiin dikkal na leen ci buur yàlla jóge ci moom leer boo xam ne dane qudwa la waaw laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana mu ne wa in tuti'uhu tahtadu bu ngeen ko toppee di ngeen gindeeku yaa ayyuhal ladina amanu ati'u allaha wa ati'u rasul yéen ñi gëm yàlla topp leen yàlla topp leen yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko fi dégg kenn topp ko wala ñu koy topp dañ leen di compter waaye buñ génnee karaw képp ñépp tëb di jaay di wane ne ñoom ñoom di di wane ne loolu seenu day wane seenu mbëggeel xam nga ne loolu mbëggeel la waaw déedéet ki ko sopp mooy ki ne ci sunnaam di ko fexee xencu di gina di xool moom yàkkamti na leen na koy neex du dundam leen la de fexe xam ana lan la yonent bi alayhi salaatu wasallam doon def ma def loolu le léegi nag shaa man shaa ah neex na ko mu neex wala waaye naqari na ko mu naqari moo tax karaw yooyu mu doon distribuer karaw yooyu Seydina Xaalid ibn Walid ci boppam keroog wax nañ la ne bosam ba mu réeree fépp lu salfaañe di ko seet ah kon loolu euh, yooyu wérul waaw yooyu ñuy wone di ko partager jar de am ndax annahu li annahu la yasbut léegi gisoon nañu ko ne après dafa ñaanaloon ne allahumma arham yeneen allahumma wala rahimallahu almuhalliqiin ak yarhamullahu almuhalliqiin ak igfir ci xadiisu mawlaana ibnu hurayra abu hurayra radiyallahu anhu rahimallahu almuhalliqiin ñu ne ko almuqassiriin ne yàlla na buur yàlla yërëm wala buur yàlla yërëm na sotti na yërëm ma dem ci ñi nga xam ne ñoo watu tey ñu ne ko yaa rasuulallah wal muhalliqiin mu ne raximallahu al muhalliqiin yal na buur yàlla wala yërmande yàlla dal na ñi nga xam ne ñoo watu ñu répété waat ko yaa rasuul wal muhalliqiin ak ñi nga xam ne ñoo watu yonent ñu ak ñi wàññi yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne raximallahu al muhalliqiin ci yenn riwaaya ba ñeenteel la biñ ko waxee ne ko wal muqassiriin waa ñi wàññi mu ne wal muqassiriin waxoon nañ la lool nag li nga xam ne moo tax ñoom ñu am loolu jagoo googu mooy ne rek ñoom ñoo def li gënoon a dëgër mooy ne parce que ñoom ñoo def li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def te jëfam mooy jëf ci gën ci nit mën a indi ci kaw suuf waaw jëfam mooy li gën lu nit mën a def ña nga xam ne ñoo def ni ñoo ni moom sallallahu alayhi wa sallam nañu moos mu beral leen loxo ci ñaan gu rëy noonu na ko noonu nag mbir yi noonu la de bu kenn ndax kenn gis nga fii nii lu la fi waay wax <laughs> lu la fi waay wax la fi waay bëgg gëmloo bu ko faale lu dul ne yow nga nekk di topp di jéem a xam yonent bi alei saa salam lu nekk ana naka la ko doon defe nga koy def ñoom ñu nekk fee di fo waaw comme rek ñun <laughs> ñun les sénégalais <laughs> surtout ñi nga xam ne ñooy wuyu tarixa suuf yi ñenn ñi dañ kiy gis ñoo xam ne ñoom bu dee affaire charia la <laughs> topp sunna doxal sunna baax na ba dañ naan ibaadu ñoom moom ibaadu bi la wax baax na sax ba ñenn ñi pour ñu xam ne mbir baax na dañ naan ah ndax gis naa diw di ko def te ibaadu la waaw léegi yow naka nga mën a wax loolu léegi nag bu dee nag wax ay maqaama taxawee nag distribu distribution de maqaama yi bu taxawee nag yow nga ne ah waaw loolu nag c'est pour ñun nag kooku xanaa kooku kooku xanaa du xalaat deux secondes moom mais kiy topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom di xool nan lay def ci dundam yàkkamte na xam ko mu teg ci tànkam kooku ñu ne bu maqaama yi ñëwee moom moo dul am dara ki nga xam ne nag caaxaan la fi newee. le grand caaxaaneur bi xumbaay ak mbumbaay rek topp lax wëkk laay ko cant ak leneen nu ngi ko mën di tudde di rayi julli rek di faati jullee ka def yëfi caaxaan lépp mu tudde ko coloré ko mbubbum jullit parce que dara ji muy sol ak ñi koy ñi muy àndal lépp di caaxaan moom mu jàpp ne léegi nag bu ñuy wax ci mbiru maqaama wala diw fam àgg fa yàlla ñoom la war a doon léegi ibaadu bi nga xam ne moom mooy jaamu yàlla moom mooy topp yonent sallallahu alayhi moom na topp fële may loolu ku buñ la sax loolu bu doonee nax demee noonu waaw loolu dalay yenn lii manu am ñii ñi topp yonent bi kay sallallahu alayhi wasallam bu ay darajaat ñëwee ñoom lañuy ñoom lañuy joxa ah. moo tax yonent bi alayhi salaam fii ñi ko gën topp la ñaanal te pourtant ñaanal na ñi ci dese te ñoom ñépp te fii kenn nangu ko cee topp ñépp def nañ li li nga xam ne moom la alxuraan wax mais ñi def moom li mu def ñooñu la beral loxo ñaanal leen ñett wala ñeenti yoon door a ñaanal ñi nga xamante ni ñoom dañoo wàññi waaw loolu daf ñuy wan leer ne waxu caaxaan yooyu bu leen ko déglu de ku jàpp ne moos di am dara fifteen fa yàlla. di nga am benn consideration ca yonent bi sallallahu alayhi ci mooy ndigalam ak tamit di def ay tereem waaye nga foog ne yow la fait que askanoo nga ci tariixa sàngam wala sëriñ diw ñaanaloon na la nga foog ne loolu noonu mooy tax yow nga gën waa jëli moom di topp sunna mooy yow da ngay nax sa bopp loolu bu la ko awliya u yépp sax waxoon nga war a xam ne sawaay man maa déggul li ñu wax non waxuñ ma lii de lii moom waxuñu da lay leer ne waxuñu lii ndax mënuñoo wax lool même bu la nit ne woon awliya uyu ko da ngay xam ne waa jooju noonu moodul fiqa waaw parce que mënuñoo wax lool mënuñu ne nit ki nga xam ne mooy caaxaan toppul sunna kooku moo raw kii topp sunna loolu man na ne loolu moo impossible loolu loolu ci wolof bu koy déggee ñu mel ni ñoom mais loolu existé wul loolu existé wul leer na fii yonent bi alayhi salaam looloo tax moom laa doon wax ne ñoom gisuma ñoom imaam yi di ko tudd ñoom al imaam al xaafis ibn Hajar ak ñoom al imaam al Xattaabi ak ñoom bi ñuy wax naan lii wa tax ak lii mais li tax dëgg-dëgg mooy ne ñoom ñoo topp li yonent bi alayhi salaam def ñi def ni moom xam nga Mawlaana Umar da ne ñenn ñi ak Seydina Anas ñenn ñi yonent bi alayhi salaam dafa watu ak ñenn ñi ñenn ñi wàññi mu ñaanal ñi watu waaw. rahimallahu almuhalliqiin ñu ne ko almuqassiriin mu ne rahimallahu almuhalliqiin ñu ne ko almuqassiriin mu ne rahimallahu almuhalliqiin ñu ne ko yonentu Yàlla walmuqassiriin ya rasulallah mu ne walmuqassiriin ci ñetteel bi wala ci ñeenteel bi parce que ñoom ñoo teg tànkam ñoo def li mu def ku def ni yonent bi alayhi salaam def nag est-ce kooku moo moo moo kooku moo mérité te sax du mérite waaye nag kooku mooy ki nga xam ne moo gën a jagoo ñaanuk yonent bi sallallahu alayhi wasallam que ki nga xam ne moom strict moom la ci def wala lool te pour pourtant ñi wax naa la ñoom def nañu wàññi nañu ndax alxuraan dane muhalliqiina wa muqassiriin wàññi nañu def nañ mais ñi gën a niroog moom ñoom la teg ci kaw ku la gën a niroog bi nag loolu la ab régal la sallallahu alayhi boo xam ne nit amul boroom xam-xam boo xam ne wax na lu contraire ku la gine niroog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo la gën waaw mooy bu ngeen di boo booy booy natt sa bopp ak diw moom xoolal rek yéen ñaar nan ngeen def ak sunna waaw bu dee ne yow buñ nee boo lii sunna la moom nga gis mu sawar ci yow nga am ci ëpp diis bu dee de diñ ko def. wala sax doo ko xaaja def sa waay kooku xam nga ne bokk ngeen benn rim bi ngeen di boxee kooku bokk ngeen de kooku moo la raw kooku raw na la waaw kooku raw na la